bu bees la ba léegi ci suñu buntu bi di hadis mille soixante-six mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun a'maa faqaala yaa rasuulallah laysa lii qaa'idun yaquudunii ilal masjid fasa'ala rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yuraxxisa lahu fa yusalliya fii baytihi fa raxxasa lahu falammaa wallaa da'a faqaala lahu hal tasma'u nidaa'a bis-salaati qaala na'am qaala fa-ajib rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indil ñu xadis bi mu ne waanu mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis bi ñu génn léegi muy sayyidina mawlaana ad-Dawsi al-Yamaani Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne annahu qaala mu ne ata nabiyya mu ne dafa dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rajulun benn waay a'maa boo xam dafa silmaxa fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laysa lii qaa'idun yaquduni ila al ah, man de awma eh, aji wommatkat boo xam ne moo may wommat ba ni may deme ci jàkka ji waaw awma ku may gidde de ku may wommat fa sa'ala léegi nag mu laaj silmaxa boobee non-voyant boobee rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an yuraxxisa lahu mu permettre ko dispenser ko teggil ko fa yusalli bu ko defee muy julli fii baytihi bu ko defee daal muy julli daal fi nga xamante ne nii fa fa yusalli fii baytihi muy julli këram waaw wala néegam fa raxxasa lahu yonent bi alayhi salaatu wasallam na ko waaw jox ko permission ci mu bañ a non ñëw ci jàkka ji léegi di julli néegam fa lamma bi waa ji wanee ginnaaw yonent bi alayhi salaam daahu ne ko ka ne mu ngi mu ñëw fa qaala lahu mu ne ko hal tasma'u nidaa bi salaa ne ko est bu ñu noddee ngir julli di nga qaala naam ah, silmaxa bi ne ko waaw mu ne ko qaala nag mu ne ko kon fa ajib na nga wuyu kon mu ne xadis boobu rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi kon al léegi laaj bi mooy laaj bi mooy léegi xadiis bi est-ce que est-ce que moom dongo ko solo ñu ne la al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahmatullahi alayhi daal dina koy solo al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i daal dina koy solo al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ni kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu yajibu ityaanul masjidi yajibu ityaanul masjidi ala man sami'a nidaa buntu bi nga xam ne suraax yi moom lañ def day war euh, euh, euh, daal di dikkal ñëw ci jàkka ji ci nga xam ne dégg na noonu mu ne wa haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'iid wa Ishaaq ibn Ibraahiim wa Suwayd ibn Sa'iid wa Yaquub ad-Dawraqi rahmatullahi alal jamii' kon ñaata lañu Yaqub ibn Qutayba ibn Sa'id Ishaq ibn Ibrahim Suwayd ibn Sa'id Yaqub ad-Dawraqi ñu nekk ñi nga xam ne mooy ñeenti sëriñam la ko jëlee mooy Qutayba ku njëkk ji wa haddathana Qutayba ibn Sa'id mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani moom rahmatullahi alayhi mu ngi gane àddina ñi ne l'an cent cinquante ñi ne cent quarante-huit génn àddina l'an deux cent quarante Euh, jege woon na presque centenaire mais quatre-vingt-dix ans rahmatullahi alayhi qaala mu wa Ishaq ibn Ibrahim ak Ishaq sama beneen sëriñ Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi Ishaq ibn Rahawiya moom mu ngi gane àddina ñenn ñu ne l'an soixante et un ñii am ñu ne l'an soixante waaye mu ngi génn àddina la 237 wala la 238 rahmatullahi alal jamii wa Suwayd ibn Sa'id asuma beneen sëriñ di Suwayd ibn Sa'id ibn Sahl ibn Abu Muhammad al-Hadathani rahmatullahi alayhi moom mii nag mu ngi génn àddina la 140 génn àddina ñii ne la 139 ñii ne non ñii ne deux cent trente-neuf rahmatullahi alayhi wa Yaqub ad-Dawraqi muy Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ad-Dawraqi sëriñ waa kutubu sitta muy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi al-Abdi al-Baghdadi al-Farisi al-asl rahmatullahi alayhi moom mu ngi ay àddina la cent soixante-six génn àddina la deux cent cinquante de nekkoon sëriñ waa kutubu sitta kulluhum ñoom ñi baan Marwan al-Fazari Marwan ngoog muy surtout Uyayna bi muy Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari Abu Abdillah mu ngi génn àddina la 112 génn àddina la 194 ñu ne la 197 193 rahmatullah alal jami wala Qutayba mu ne kanta Qutayba moom dana haddathana al-Fazari mu ne Qutayba nii lañu ko wax moom dana haddathana nettali nañu al-Fazari waaw moom noonu la ko waxe nettali nañu al-Fazari voilà an Ubaydillah ibn al-Asam mu jëla ko Ubaydillah ibn Abdillah ibn al-Asam al-Amiri mais Ubaydillah ibn al-Asam mooy entre Asam am na Abdallah beneen Ubaydillah ibn Abdillah ibn al-Asam al-Amiri rahimahullah moom rahmatullahi alayhi moom mii nag mu qaala mu ne haddathana Yazid ibn al-Asam ah xam nga moom frère am la voilà moom mii nag moo gën a tuuti Yazid voilà Ubaydillah ibn Abdillah ibn al-Asam nekk frère u Abdallah ibn Abdillah ibn al-Asam wa gin cee tuuti léegi mu jële ci Yazid ibn al-Asam yi mu ne haddathana ah, Yazid ibn al-Asam ah, muy Yazid ibn al-Asam rahmatullahi alayhi eh, Abu Amr ibn Ubayd ah, al-Kufi al-Amiri al-Bakka'i Abu Awf Yazid mi du frère u ñe voilà Ubaydillah ibn al-Asam moom frère u kii la muy Abdallah waaye ki nga xam ne Yazid bi keneen la muy Yazid ibn al-Asam ah ñëw ne turu al-Asam ñenn ñu ne Amr la am ñu ne Abd Amr ibn Ubayd al-Kufi ar-Raqi al-Amiri al-Bakka'i génnaat ne la 101 ñi ne la 104 ñi ne la 103 rahmatullahi alayhi an abi hurayrata moo ko jële sayna abu hurayra al-Yamani ad-Dawsi génnaat ne la 59 qaala radiyallahu anhu annahu qaala ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun a'ma fa qaala ya rasulallah innahu laysa li qaa'idun yaquduni ila al-masjidi fa sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yurakhkhisa lahu fa yusalliya fi baytihi fa rakhkhasa lahu falamma wallaa da'a fa qaala hal tasma'u an-nidaa' yasma' hal tasma'u an-nidaa' bis-salaa qaala na'am qaala fa ajib voilà nii la ko al imaamu muslim daal di indi rahmatullahi alayhi kon euh, lii euh, hadis bi bu am am solo ah hadis bu am am solo ngi léegi mu des waaw ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy ngëneelu quand même julli jàkk ak tamit le fait que feddala ko gëm feddala ko moo tax euh, ñi nga xam ne ci boroom xam-xam yi dañu ne lii moom farata la non julli ju julli mbooloo moom farata la xadiis bi seen tegtal bu rëy la waaw ndax bu doon ne nekkul woon loo xam ne lu feddal ko la yeneen saa salaam quand silmaxa quand ab silmaxa am non-voyant ku dul gis mu ñëw te tamit mais euh, awul silmaxa la rek mais amul ku ko accompagner waaw xam nga man nga nekk silmaxa mais saa buy dem jàkk am na ku muy àndal wala koon moo ko accompagné mais kii dane loolu sax aw ma ko waaw mu ñëw di laaj yonent bi saa saam ndax mu jox ko ci permission digal may ko mu bañ di fekk julli ji di julli ci këram di bañ a fekk julli ci mbooloo yi day julli këram yonent saa salaam permettre ko bi muy dem yonent saa salaam woowaat ko mu ñëw mu ne ko est bu ñu noddee di nga déggam déet mu ne waaw mu ne ko kon na nga nodd gi allahu akbar kon eh, ñooñu nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ne mbir mi dafa nekk farata ñoom say ñoom Abu Thawr waxoon nañ la euh, euh, kii yi nu mu tudd euh, Hanbali yi dañ ne farata la waaye julli mbooloo mooy farata mais ñoom teguñu ko mbooloom jàkk kese waaw kanta Daawud az-Zahiri rahmatullah mu defoon ko charte mais non non mbir mi non seulement mais la ci julli na ko doon mooy waxu que ne dafa war al imam al-Awza'i Ah Abu Sawr wax nañ na ko sànk rahmatullah alayhi ku mel ni ñoom imam Ibn Mas'ud jële nañ ko ci ñoom ak ñoom Seydina Abu Musa ak Seydina Ata rahmatullah alayhim te ñoom loolu daa nekk faratuwaay waaw lii nag bokk na ci xadiis yi nga xamante ni moom la ñuy tegtaloo mooy bii ñu ne waay sawaay xam ngeen ne nag wax dëgg yàlla <laughs> bu doon ngeen eh, loolu man nañ cee terminer nit mu koy bañ a def waaw mu koy bañ a def mais kii moo ci doon a waaw le fait que yonent bay saa saa ko est-ce que di nga dégg nodd bi mën a waaw mën a ko wuyul loolu nag day wane ne gars xool leen euh, quand même d'accord leen quoi <laughs> même bu dee ñeneen ñi dañ ne non non mooy farlu ngëneelu euh, kii bi moo tax euh, ñañ xoo Imaam An-Nawawi ci boppam ni mu ko wax ci Al-Minhaj <laughs> ci al nga xam ne ñoom ci waa jumhur lañ bokk muy na Shafi ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhim keneen mbir mi Euh, imaamu Shafi'i moom boo xam ne wax ne fardu kifaaya la mooy farataay euh, jëmm la joo xam ne non pas farataay jëmm farata yoo xam ne bu ko ñenn ñi taxaw wàcc nañu neen waaw mais du farataay jëmm comme ni ko ku mel ni xambal yi rahmatullah alayhim di wax ak ñi ànd ak ñoom léegi nag al imaamu Nawawi léegi rahmatullah alayhi xoolal ci al-Minhaj mi sharaal yi rahmatullah alayhi mu ne euh, bon premièrement loo xam ne bon mu ne hada al-a'ma mooy kii nii silmaxa bi mooy Abdallah ibn Ubay mën naa Abdallah ibn Ubay mukk <laughs> Amr ibn Ummi Maktum voilà waaye yow <laughs> mooy Amr ibn Ummi Maktum mu ne loolu ñëw na leeral leeral turam ci Sunan Abi Dawud bon ci Sunan Abi Dawud en fait Abu Dawud dafa ne bu mel nii Sayyidna am umm ibn ibn Ummi Maktum xam nga xadiis bi Sayyidna Abu Hurayra jaar bëri nag ci Abdallah bi wala Amr ibn Ummi Maktum al-A'ma radiyallahu anhu doon bokkoon ci noddukat Yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofu imaam Abu Daawud fi kitaabu salaat baabun fi tashdiid fi tarkil jamaata imaamul eh, Nawawi ah. rahmatullah alayhi ginnaaw suñu xadis bi moom la ci teg moom la ci teg bi eh, moom la naan te loolu ñëw na leer que ne ama bi silmaxa bi moo doon Ummu Maktum ibnu Ummi Maktum ndax eh, eh, ah, ci al-Qurashi al-Amili radiyallahu anhu <coughs> moo laa jonante bay saa salam ne koy ne saa salam kan man nit koo xam ne darirul basar mooy damaa silmaxa shaasi'ud daar sama kër dafa xëcc lool waliya qaa'idun am na nag ku may tegtal sax ku may gide di ma indi waaye laa yulaa'imunii kooku il ne approprié wul ci man waaw mooy kooku daal wax dëgg yàlla di ma indi c'est pas approprié kooku waajal di ma indi wala fa hal li ruxsatun an usalliya fii bayti ndax am naa li nga xam ne mooy permission ma julli sama néeg qaala mu ne ko hal tasma'u nidaa qaala na'am qaala laa la laka ruxsa mu ne ko ndax yaa ngi dégg nodd gi mu ne ko waaw mu ne ko trouvé wu ma la li nga xam ne mooy a permission boo ci jël léegi mooy hadis yi bon xam nga nan la hadis boobu dañ koy boole hadis bi parce que imaamu Nawawi bi la am même bi la mooy même personne boobu moom la imaam Seydina Abu Hurayra di wax fii léegi xoola euh, nañ def nank après ñu jël xadiisu euh, bu imaam Abu Daawuda bi après ñu ñëwaat ci imaam Abu euh, an-Nawawi li muy wax après ñu teg ci leneen insha allah comme ça ñu boole leen de insha allah kon a imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci kon muy xadiis mi nga xam ne mille soixante-huit non mille soixante-sept mu ne wan Abdillahi <coughs> wa qiila Amr ibn Qays al-ma'ruuf bibni Ummi Maktuum al-mu'azzin radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala yaa rasuulallah inna al-madiinata kathiiratul hawaami was-sibaa'i faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasma'u hayya ala as-salaati hayya ala al-falaah fa hayya hala fa hayya hala fa hayya hala rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin hasan wa maana hayya hala ta'aal kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu tekki hadiis bi mu ne wa an abdillah Ah, kon defaguñ sarabee dañ ko posé ngir boole ko xadis bi bu Seydina Abu Hurayra bi mille soixante-six mu ne mu ngi jële ci Abdallah wa qiila mu ne na nañu ne Amr ibn Qays la tudd Amr di doomi Qays wax nañ ko sànq al-ma'ruf te mum siiwee ñu xamee ko ibn Ummi Maktum muy Abdallah ñii ne Amr ibn Ummi Maktum al-mu'adhdhin nekk noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nañ ko waxee léegi annahu qaala mu ne nee na ya rasulallah yow ndawal yàlla li saa salam inna mu ne ko Medina de daa nekk kasiratul hawaami wassibaa waaw mooy dafa bari yi nga xam ne dañuy loraate ci ñoomin jaan yeeg façon jiit yeeg scorpion yeeg wassibaa ak ndeg ndeg ndeg ment yi mooy ñoom pilla ak xaj yi nga xam ne xaju àll lañ dañuy karaate waaw dañ fee bari la yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaala eh, yonent bi alayhi salaatu salaam eh, léegi mu ne ko ya eh, ya rasulallah yow ndawal yàlla sa fa qaala rasulullah bi mu ko waxee loolu mooy ngir laaj ngànt ngir mu may ko ngànt mu bañ a ñëw ci jàkka ji di julli ji ci mbooloo yonent saa salaam ne ko tasma'u hayya ala salaa ne ko est ce que da ngay dégg atasma'u moo tax ci yenn riwaay atasma'u ndax da ngay dégg hayya ala salaa hayya ala al falah da ngay dégg hayya ala salah hayya ala falah mooy noddukat bi buy noddu banaan hayya ala salah ñëw leen ci julli ji hayya ala falah ñëw leen ci texe ji loolu da nga koy dégg waaw mel ni mu ne ko waaw mu ne ko fa hayya helen kon nag ñëwal bu boobaa waaw ñëwal bu boobaa ñëwal bu boobaa waaw ci gaaw te nga ñëw mu ne xadiis bi rawaahu Abu Daawud al imaam Abu Daawud moo ko solo bi isnaadin ci jàllale boo xam ne xasan bu baax na mu ne wa maana hayya hala mu ne loolu ni muy tekki mooy taal dikkal léegi kon al imaamu léegi laaj bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu la déedéet al imaamu ahmad sëriñam solo wan na ko noonu al imaamu an-Nasaa'i ak al imaamu ibnu Maaja al imaamu Abu Dawud rahimahullah mu ngi ko ni kitaabu salaa baabu fi tashdiidi fi tashdiidi fi tarkil jamaa mu ne haddasanaa Haaruun ibn Zayd ibn Abi Zarqaa mu ne nettali suñu sëriñ di Haaruun ibn Zayd ibn Abi Zarqaa di Haaruun ibn Zayd ibn Abi Zarqaa Yaziid at-Taghlibi at-Taghlibi Abu Muusaa ñi ne Abu Muhammad al-Mawsili wàccoon fi nga xam ne mooy Ramla ar-Ramli rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent cinquante rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abi mu ne ki ñu nettali mooy sama baay di Zayd ibn Abi Zarqa Abu Muhammad al-Mawsiliyu al-Mawsiliyu rahmatullahi alayhi léegi moom mu ngi génn gane génn àddina la cent quatre-vingt-quatorze rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Sufyaan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri Abu Abdillah al moom mu ngi gane addina l'an quatre-vingt-dix-sept ñenn ñi ne l'an quatre-vingt-quinze ñenn ñi ne quatre-vingt-seize génn àddina l'an cent soixante et un cent soixante-deux rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Abis mu jël ko ci Abis ibn Rabi'a an-Nakha'i al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina la cent dix-neuf rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Abi Layla jële ko ci Abdirrahman ibn Abi Layla de Abdirrahman ibn Abi Layla Yasar Abu Isa al-Ansari al-Awsi al-Madani al-Kufi rahmatullahi alayhi an ibn Ummi Maktum moo ko jële ci ibn Ummi Maktum de Amr wala Abdallah ibn Ummi Maktum rahmatullahi alayhi hmm? wa radiya anhu ah, ibn Shurayh ibn Qays ibn Zaa'ida ibn al-Asam ibn Haram ibn Rawaha ibn Hajar ibn Abd ibn Ma'is hmm, ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr rahmatullahi alayhi rahmatullahi wa radiya anhu annahu qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna al-madiinata kathiiratu al-hawaami was-sibaa' faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam atasma'u hayya ala as-salaah hayya ala al-falaah fa hayya hala wala qala abu dawud ne wa kadha rawahu al-qasim al-jarmi an sufyan laysa fi hadithihi hayya hala mu ne na ko noon al-qasim al-jarmi noonu la ko solowe jële ko sufyan sufyan sufyan càlla la bi mu continuer waaye mu ne newul ci haditham hayya hala eh? kon mu ngi noon rahmatullahi ala al-jami' kon hadith bi ak hadith bi ñu jóge gis nga kon nir wonañ bu baax wa imam an-Nawawi ne même bi la ndax imaam Abu Daawuda hadith euh, bi mu la inni rajulun darirul basar al basar daar loolu hadith euh, yooyu ak bii moom la tegale moom Seydina al imaam Abu Daawuda rahmatullahi kon lii nii dañ ciy gis ne euh, mu ngi noonee lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy non seulement ngëneelu mbooloo ba tax yonent bi alayhi salaam ki nga xam ne quand même seulement xala yonent bi alayhi salaam utalu ko permission utalu ko ngànt mu bañ fekke ci julli ji bu dee dégg na nodd bi moo tax fee mu ne ko ndax di nga dégg nodd gi fii mu ne ko ndax di dégg hayya ala salaa hayya ala al mu ne waaw mu ne ko fa hayya hala aywa kon ñëwal waaw lii nii kon ngëneelu julli mbooloo non seulement <laughs> waaw yu yeneen lay saa saa trouvé wul ngànt mel nii waaye boo tax eh, ñiñ la waxoon sànq ñi ne dañ fa nekk farata ñoom Seydina Abu Thawr ak ñi ànd ak ñoom Hanbali yeek rahmatullah yi bon ak zahiri mën lañ leen ci dugal mais ñoom dañ ko def charte condition ñooñu dañu ne mais saa yi seetaat yi affaire bi kam silmaxa yow bu dee silmaxa boo xam ne non seulement nee na moom amul ku koy laa yaquuduni aw ma ku ma yóbbu ku may wommat ku may gide pourtant yonent bari saa saa utal ko ngànt waa léegi yow njàccaal bi <laughs> yow mi nga xam ne yaa ngi nii du feebar du ci d'accord que ne yooyu moom li ñuy nekk farata farata bu amee mooy waa yi manula mën nañ koo teggi la te sax nit ki da doon feebar sax nga koy indi comme ne hadith Ibn Mas'ud yi di ñëwee di ko wax waaw di ko indi di ko jàppoo du mën a dox ñu jàppoo ko ñaari nii di ko jàppoo ba indi ko ci sàppe comme yonent bay sa sab nii seen sax ko doon la doon defal feebaram yi ñu génn àddina am na jamono yoo xam ne noonu la doon ñëwee ci jàkk ñaar dañ koy jàppoo waaw Seydina Abbas Seydina Ali ibn i Talib ak Seydina al-Fadl ibn Abi Talib radiyallahu Fadl ibn Abbas radiyallahu anil jami' ñoom ñu koy jàppoo nga gis ñaar jàppoo après ñaar yeneen jàpp ba niñ ko indee ñaari sàppe yi te dafa feebar ñu ne mais yéen yéen yéen a lii ma ne lii day wane ne waaye ma ne waaye julli mbooloo eh, lii farata la way waaw léegi nag ñëwaat ci li imaam Abu an-Nawawi doon wax après ñu dooru ñëwaat ci côté euh, hadith imaam Abu Dawud bi rahmatullah alayhi ñu ngi ci imaam an bi mu ne hadha al-a'ma huwa ibn Ummi Maktum jaa'a mufassiran fi sunan Abi Dawud wa ghayrihi mu ne euh, aji silmaxa bi mooy euh, Abdallah wala Amr ibn Umm ñëw na leer lu ñu leeral ci sunanu al imaam Abu Dawud ak ku mel ni moom mu ne gis nañ ñi ko solo ñeneen mu ne wa fii hada al hadith dalaala wala dilaala li man qaala al jamaatu fardu ayn moom lañ la doon wax sànni mu ne hadith bii tegtal la ci ñi nga xam ne bu wéyee sax ci ñi nga xam ne dañ ne mbooloo moom euh, ngir julli prière en commun wala en groupe loolu farataay jëmm la ku nekk da nga war a fekk waaw. mu ne waaye nag wa ajaabal jumhur waa jumhur anhu daal dinañ ciy tontu bi annahu saala hal lahu ruxsatun ne non non non yéen manu gën a wax lool mooy waa jumhur min al xanafiyati wa shaafi'iyati wal xanaabila yi nga xam ne dañoo ja non wa min al xanafiya wal maalikiya wa shaafi'iya en tout cas li ñu tuddee rahmatullah alayhim que ne loolu non non ñii ne sunna muakkada la ñii ne far euh, euh, fardu kifaaya la ñii ne sunna kese la. ñoom ñoo ñu ñu tontu ne non non non en fait Ibn Umm Maktum dafa laaj ndax am na permission julli këram ba pare am ngëneelu li nga xamante ne mooy mu julli ci mbooloo ah di sababi udrihi ndax ngàntam gi mu am non non non moom loolu laaj en fait il faut ngeen ngeen seetlu affaire moom neewul est que yeneen saa salaam que boo julliwul sa kër amoo julli déedéet. mooy ne mbooloo mi ah yonent bi alayhi salaatu salaam man de aw ma tegtal laysa li qaa'idun yaquduni ila al masjid mu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam yurakhkhisu lahu fa yusalli fi bayti mu permettre ba mu demee gannaaw mooy man ngaa ñoom dañ ne Imaam An-Nawawi ak yi wax jot ànd ak mooy dañ ko koo permettre bu njëkk bi mu ne ko ah man de aw ku ma yóbbu di ma indi jàkka ji te damaa silmaxa est manumaa julli sama kër yooyu naa doon na ko waaw mooy. jullil sa kër di nga am gëneelu jàkka ju ndax am nga ngànt ñoom noonu lañ ko déggee léegi nag bi muy dem yore saa sam woolu ko ne ko ndax yaa ngi dégg di dégg noddu gi hal tasma'u nidaa abi salaam mu ne waaw mu ne ko kon nag ajib na nga mooy kon manoo nekk sa kër bi am ngëneelu mbooloo mi alors que euh, euh, lii nii nga wax moom nga am nooy foog nga ñëw bu dee da bëgg am ngëneelu noddu gi ngëneelu euh, mbooloo waaye ñoom ñoom lañ ko doon <laughs> loolu lañ doon lañ tontu affaire <laughs> waaw waaw mu ne fa qiila laa ñu ne ko déedéet manoo am loolu loolu la koy nañ saa salaam tontu léegi Imaam An-Nawawi rahimahullah mu ne wa yu'ayyidu haadaa te ñu tegtal li gën a dëgëral lii ñu dégg mbir mi ñun waa jumhuur mooy am na xuduur al-jamaa'ati yasqutu bil udri muslimiin moom lañ doon wax te ni julli mbooloo day wadd day mooy mooy euh, te ni nit ki mën na koo bañ def. bi ijmaa'i muslimin bu dee ne dafa am ngànt bi uzri ngànt gu tax ñuy wax loolu ñëpp ci d'accord même ñu ne farata la ñu ko def charte moom lañ doon wax yenn feebar yi boo ko feebaree loolu wax kooku teggil nañ ko voilà waaw kay léegi nag mu ne loolu comme que ñu ñëpp ci d'accord wa daliluhu min as-sunna te loolu dalilam ci sunna hadith Itbaan ibn Malik mooy hadith bi nekk sahih yi bu Seydina Itbaan ibn Malik eh, nga xam ne mu ne al-mazkur ba'da bi nga xam ne moom la imaam yi tudd ginnaaw yi an-Nawawi ah, ah, mooy al imaam al al muslim rahmatullah alayhi parce que bon Seydina Itbaan eh, Ibn Malik ndeysaan Bani Salim ibn Amr ibn Awf sawaay yi akbar foofee ca waa Quba ah boo jógee jàkkaay yonent bay saa saam di dox mamsha boobu ñu def piéton boobu piétonnage boobu nga xam da ngay jógee jàkkaay yonent saa salam eh, fii eh, porte Quba boobu man nga faa dox ba jàkkaay Quba direct booy dox ba jëm jàkkaay Quba di nga rombaale ca suuf ca wet ga ginnaaw masjidul jumaa côté yooyu ama masjidul jumaa ca wet ga eh, di nga gis la nga xamante ne mooy masjidu Itbaan ibn Maalik bi nga xam ne yonent bay saasaam moo ko fa julli lool waaw Itbaan ibn boobu nag nga xam ne ci waa Banu Amr sa ci waa Banu Saalim ibn Awf ci la bokk al eh, bokkoon ci waa Badr radiyallahu anhu moom dafa euh, wax yeneen bay saa saa ne ko samay bët kat ñeexatul